farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabul awwal fil xalq fi tatimma fagarrahu culuumuhu wactamada ala siwallaahi walam yajtahida ba léegi mu ngi ñu doon wax waa ji nga xam ne moom li ko wor mooy darsam yu bari njàngaleem yu bari yi muy def ak nit ñu bari ñu koy topp ni muy drainer ak ñi nga xamante ne ñoom sax la borom bi gindee jaare ko ci ñoom ñoo xam ne ay woyu la ñoon pire yu fi ni weex yu ñuul kukku wallahi borom bi jaare ko ci ñoom bañ déggee waxtaanam lañu waaru waaw waaw xanaa lañu waaru génn ci lañ ne nekk ci sellal ak yooyu jàpp ne duñu dara ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon agresseurs yu mag yi fii waaw kooku est-ce que duggul ci borom alxikamul ataiya doon wax al imaam ibn Ataa'illah as-Sakandari radiyallahu anhu rubba dhanbin rubba ma'siyatin awrathat dhillan wa ihtiqaaran khayrun min taa'a awrathat 'izzan wa istikbaara xam nga ne loolu ñëw na de te Serigne bi radiyallahu anhu waxoon na lu mel noonu ba ma naan la lii day niroo xikma boobu la ci al-xikam al-Ataa'iyya radiyallahu anhuma ah bariwaana bakkaar boo xam ne mooy yàlla goo xamante ni li mu hérité loo def nit ka donn ko ca gannaaw bàkkaar ba mooy dafa gis ne moom daal da ko yóbbu ci mu torox wàcce boppam suufeel boppam ne man mi doon agressé ci nit ñi moom lépp lu ma dese ci sama dund tuub ko ak di fexe sama borom sellal ma te ak yi ma jot a jël ci nit ñi ak ña ma jot a faat bu dee ak ña ma jot a jël seen alal te xaw ma ñu ngi dund ba léegi wala dee nañu wala iyaadu la wala faatu nañu man kay ñooñu loolu lay xalaat waaye xalaatuma di yëkkati samay mbagg mu ñëw léegi julli dootu ko raw koor lu mu xam ci yiw ut xam-xam yow kooku xoolal fi ko bàkkaaram bi teerale hein waaye rubba taa xayrun moo gën bàkkaar bu mel noonu moo gën ca waaja mu dal hein ak fa mu ko yóbbu ci mu nekk la tax borom bi bind ko mooy jaam wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne jinne nit lu dul ngir ñu nekk samay jaam di ma jaamu kooku kay foofu la ko bàkkaar bu jëme alors que waajale mooy waa jii sëriñ bi di wax radiyallahu anhu moom li muy def kenn mënu wax lu ñaaw la jàngale diine leeral diine di ko tas ci gox yi tax ñu bari ñoo xam ne sànk woon nañu ñu ngi woon ci piggu safara daal di ciy génn ah am na sax ñoo xam ne daanaka safara commencé woon na lakk seen tànk yi mu gé génn ci ndax njàngale mi muy def xam nga ne ko kay li mu def baax na waaye sëriñ bi radiyallahu mu ne mu no al imam ibn Ata'illah as-Sakandari yu mu ne kooku xam nga ne mu def loolu ba pare waaye jàpp ne moo gën nit ñi aw rasat jëfam jooju tax mu daal di hérité ndax ci moom moom la ubbi woon bunt bi ne wa di alaamati i'timaadi bi bil amal mooy ci màndargaay sukkandiku ci jëf kii jëfam jii muy def nit ñi di gindeeku di jaare ci moom ci la sukkandikoo ba jàpp ne fii mu ne am na daraja ju kawe fa borom bi azza wa waaw léegi kooku xoolal lim ko jural mu xeeb ñëpp jàpp ne moo gën a kawe ñëpp te fexewul bàkkaari biiram yu nga xam ne ñoo gën a nëbb ci iñaan ak rëy ak yu mel noonu fóotu ko fexewul mu set waaw xam nga ne kii jëfam joo jële muy def lan la ko jural izzan ak teddaag tedd tedd lu jàpp ne moo féete nit ñi kaw wastif baara ak rëy rëy kon nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ne waa ji nag moom <laughs> mu ne fa xarrahu voilà mu daal di koy wor waaw waxoon na ne te moom xamul mooy mu nekk ci nelawam yi te yeewuwul mu ndax loolu ak nelaw la même bu dee yaa ngi ne xëmm di xool nit ñi waaw jàppe sa bopp yaa ngi ca kaw li nga war a fóot sa bopp nga fàtte ko waaw tey doyloo naan man kay moom jàpp ne fu kawe nga nekk parce que borom bi jindi na ay nit jaare ko ci yow te xamul ne borom bi day dëgëral diineem ji jaare ko ci nit ku kàccoor mu ne fa garrahu mu daal di koy war ulumahu ulumuhu xam-xam ya mu xam moo ko war waxtamada mu daal di sukkandikoo ala siwallaahi mu sukkandikoo ci leneen lu dut yàlla mooy lan xam-xamam bi mu am ak gindeeku gi nit ñi di gindeeku bi borom bi di leen ginde jaaru ko ci moom mu sukkandikoo ci lool walla walam yajtahidaata yulluwul ak dayob coonoom daal di wul góor góorlu ngir moom fóot boppam waaw léegi nag sëriñ bi nag radiyallahu an bi mu waxee lii nag gis nga façon waru yi mu la fi tuddal yépp léegi nag muy ñëw di la joxal ay misaal ndax wa arab bi dane wa bil misaali yattadixu al maqaal waaw <laughs> ci ay misaal ci la wax ji di gën a leere waaw misaal nekk lu dul day gën yokk ak ab leer wax léegi mu ne hal yanfa'u al-minjalu lil-gharthani bila iltimaasi az fi al-bustaani sëriñ bi ne radiyallahu anhu hal yanfa'u ndax dina jariñ al min jalu mooy sartu nit koo xamante ne nii moom dafa yorub sartu dugg ci tool xiif lool mooy alxarteen moom léegi ñu jox ko la mu war a witte mango yaag wala yi nga xamante ne orange yi ak yi comme que dafa kawe nam ko war a xëccee ah te du sonn ba man cee xéewlu ba xiifam gu métti gi nekk génn ci mu yor la mu war a witte bu dee euh, min jal mooy sartu mooy sartu li nga xam ne moom la ñuy dañ koy góobe waaw moo tax ñenn ñi naan mooy ngóobaan voilà sartu mooy daal bu dee ab tool la boo xam ne ay fruits la mooy rek li nga xam ne moom ngay xëcc li nga xam ne moom nga war a jariñoo ca garab ga mu ne waa est-ce que loolee mu yor war a xëcc la nga xam ne moom la war a lekk wala war koo dagg ba man ci xéewlu te mu ngi xiif moom xiif lool est-ce que yoram googu rek mu yor outil bi aala bi li nga xam ne moom la war a dagge dina ko jariñ bilal timaasi zar'i fil bustaani bu nee ne nee na man yor naa mbir mi waaye nag buñ ne ko yëkkatil kii bi ba ci kaw nga teg ko ci orange bi xëcc ko mu wadd mu ne lool duma ko def est-ce que kon téye gi mu téye mbir mi sart bi mu yor ñu ne ko daggal lii ci xéewal yii ci garab gi nga daal di ciy lekk wala boog ci euh, daal di gubb yii ci tool bi daal di koy sartu bu ko defee nga yóbbu ca kër ga dugub ji ñu bojjal la ko nga def li nga man nga mën cee xéewloo cere ju baax moom mu ne dara la ci dul def téye sartu bi di xool ngub bi di xool wala téye li muy xëcc mango bi di xool mango ji waaw mu ne mais yaakaar nga ne kooku loolu mu téye mais dina ko jariñ ah fil bustaani ca tool ba mu ne lépp ne fi xëccal mu ne xëccu ma utiliser ma sartu bi dara laa du dagg kooku du ko jariñ dara boo ne misaal la ngoog mu ne aw yanfau richaau lil xalili bi gayri matxil ma iya xalili mu ne aw yanfau damay laaj ba léegi man a cheikhu ahmadou bamba radiallahu anhu hal yanfau est-ce que dina jariñ ah aw yanfau wala est-ce que dina jariñ ar richaau mooy gis nga baat ak dalu baat buum ji nga xam ne ci lañ koy takk nit ki yor na baat bu baax waaw ñu takkal ko ci buum gu baax goo xam ne moom lay yor ci teen bi mu tiim xëcc tànk ci duy ci ndox xëcc ngir naan mu faj ñu mar gi mu nekk mu ne léegi nag damay laaj est-ce que moom baag boobu goj gi mu yor baag bi mu yor buum ga baax na lépp baax na poli bi baax na bi tiim teen bi est-ce que kooku dina ko jariñ loolee mu yor bi xayri matxil ma iya xalili bu dee ne moom bi xayri sans pour autant matxil maa i mu nangoo dugal buum ga ca biir ak baag bi ngir xëcc ndox mi est-ce que bu doon bu nee ne deful lool tiim teen bi di xool ndox mi ndox mi di ko xool te moom de façon mënu la tànk ak loxoom te lii mu yor goj gi mu yor baag bi mu yor buum gi ci ne moom la war a yor mu ne moom dara la ko dul def mu ne waa est-ce que kooku mar mooy koo xam ne alxalil ki nga xam ne dafa mu ngi deew ak mar mu yor loolu teen a ngi ndox a ngi fi waay waay robinet baa ngi nii teen baa ngi nii duyal lii la ñu koy duyee mu ne duyu ma mu ne léegi damay laaj est que kooku baagam boobu mu yor dina ko jariñ way yaa li yow sama xarit bi bu dee ne nee na du ko yor ngir mën a matxil maa yi mën a xëcc ndox mi ba mu génn est-ce que dina ko jariñ kooku kay du ko jariñ radiyallahu anka mu ne ba léegi beneen misaal ba léegi lii wane waru ñi waru ñëpp buñ xalaatoon lii mooy la la tax ñoom ñu waru ah mooy ne ñoom jariñoo wuñ ci te borom bi nag da leen koy joxoon ngir ñu jariñu ci ba pare daal di jariñ nit ñi waaye waxu leen jariñ leen nit ñi te yéen ngeen yàqu loolu fu ngeen ko gis l'islam wootewul woowal nit ñi ci lu baax mais yow yàqul loolu daa am <laughs> moo tax yow bu dee mënoo nekk muslih kuy yëwénal mais nekkal saalix ku baax au minimum mais yow nekkoo saalix ba pare ne da ngay muslih yow yëwénoo sa jóp ne da ngay yëwénal ay mbir da leen di yàq ndax bane hein ku la tanewul manulaa manulaa jariñ ci loo xamante ne foog li nga li mu la war a jariñe il faut mu tanee la ko te moom tanewu la ci lan la lay jariñe waaw mane dex bu tilim ñuul kukku xesaw manulaa fóot boo fa duggee di sangu da ngay yokk ak ak tilim alors que ñii waru ñii ñépp ñoom ñoog dex bu tilim googoo yam ñoom ñu ngi tilim war a dem fee ñu raxas ñu ñu ñu daal di leen tëggaat purifier leen ñoom ñu ne gaa yi ñëw leen ñu sang leen waaw